fi lbaabi althaalisi wa thamaaniin ba'da al-mi'a wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala mina al-qur'aani suuratun thalaathuuna aaya shafa'at li rajulin hattaa ghufira lahu wa hiya tabaaraka alladhi biyadihi al-mulk rawaahu abu daawuud wa tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiithun hasan wa fii riwaayati abi daawuud rahimahullah tashfa' kon al imaam al haafid an-nawawi mu ñëw ñun ba léegi ci chapitre garab numéro 183 di wax ci ngëneelu di ñaaxaate ci ay saar yoo xam ne ak ay aaya yoo xam ne yuy jagoo la suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon na ñaari xadiis yole mille quatorze ak mille quinze bu mujj bi mille quinze mu ne woon waan abi sa'idin al-xudri radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadu min al-jaanni wa ayni al-insaan hattaa nazalat al-mu'awwidhataan walillahi alhamdu wal minna tey al imaam bi ñu waxaat ci saar yooyu saaru alquran yi nga xam ne am na gëneel gu ci yonent bi alayhi saa salaam waxta mu indi ko fii muy indi hadis mille seize junni ak fukk ak juróom benn mu ne wa abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi kana dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na mu ne min alqur'ani am na ci alqur'an suuratun saar boo xamante ne nii salaasuuna aaya fanweeri laaya la trente versets la shafaat daal dinay ramm li rajulin ñeer góor goo xam ne ramm na benn waay hatta ghufira lahu ba ni koy jéggale bàkkaaram ya nga xam ne naroon nañ koo alak ëllëg mu ne wahiyata saar boobu ngeen xamul mooy man mooy tabaraka alladi biyadihi al mulk tabaraka saar boobu suuratul mulki tabaaraka barkeel na alladi ki nga xam ne bi yadihi ci loxoom la nekk al mulku nguur mooy saar boobu muy suuratul mulk mu ne xadiis bi rawaahu solo ko abu daawud yal imaamu abu daawud wa tirmidi al imaam at-tirmidi rahmatullahi alayhimaa yal na yàlla gërëm leen yërëm leen wa qaala mu ne xadiisun bu baax mu ne kanta wa fi riwaayati li Abi Daawud kanta kanta imaam Abu Daawud moom ni mu ko foofu da ne tashfa'u min al-Qur'aani suuratun min al-Qur'aani thalaathuuna aaya tashfa'u li saahibihaa hattaa yughfara lahu noonu la mooy day rammu dina rammu ji day des di rammu borom kon hadis bi ginnaaw loolu laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom donga ko solo ñu ne déedéet sëriñu imam Abu Dawud al imam Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon al imam Ibn Maaja al Qazwini rahmatullahi alayhima al imam Abu Dawud mu ngi ko di kitaabu salaa abwaabu qiraa'ati al Qur'aan wa tahziibihi wa tartiilihi baabun fi adadi al aay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 mu nekk ñi xabaare mooy Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Abi ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abbas al-Jushami mu jële ku ñuy Abbas al-Jushami di Abbas al-Jushami ñii ne Abbas ibn Abdillah ah, eh, ñii ne Ayyash ibn Abdillah al-Yashkuri rahmatullahi alayhi moom mii nag maqbul la borom taqribu tahdhib wa an abi hurayrata mu jële ci mawlana abu hurayra ad-dawsi al-yamaniyu nga xam ne wuute nañ ci turam lu bare bari comme niñ ko waxe woon fan yi rahmatul radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala suratun min al-qur'ani thalathuna aya tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wala moom la ne wa fi riwayatin abi daawud tashfa'u suuratu dafsaar min alquran bu nekk ci alquran salaasuuna aaya fanweeri laaya la trente laaya la tashfa'u day intercéder di rammu li saahibiha boroom ka ko mokkal di ko wattu hatta yufara laha ba niñ koy jéggale baar mu ne tabaaraka ka anta abu abu abu isa muhammad ibn isa at rahmatullah alayhi mu ngi ko def baabu fadaa'il al-Qur'aan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadli suuratil mulk mu ne haddathanaa Muhammad ibn Bashaar mu ne nettali nañu suñu sëriñ di sëriñu waa kutubu sitta Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Ja'far mu ne ki nettali mooy Muhammad ibn Ja'far bi eh, kële kële Muhammad ibn Bashar mooy Bundar rahmatullah alayhi mu ne nettal lañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri di Bundar rahmatullahi alayhi ah Gundar alayhi qaala mu ne haddathana Shu'batu mooy Shu'ba min ngi nekkoon baa jiit lépp ndax moo dencoon yaayam ginnaaw gi an Qatada rahmatullahi jamii' dina nga sànq an Abbas min Jushami gis nga sànq an Abi Hurayra radiyallahu anhu dina nga an Nabi sallallahu min al-Qur'ani thalathuna aaya shafa'at voilà bii mu def ko comme loo xam ne nekk na ba pare. conjugué ko au maadi au passé lu xew ba pare moom daal rammu li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabaraka bi yadihi al-mulk imam Tirmidhi ne hadha hadithun hasan moo tax imam An-Nawawi mu ne wa qaala hadithun hasan voilà kon mu ngi noonu nii la ko al imamu daal di indi xam nga hadith mi al imaamu euh, nu mu tudd Ibn Abbas imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi bi mu indi xadis bi daa am bu mu njëkk a teg ci kanam boo xam ne moom moo ci wéete mu ne bon même bu ne xadis boobu noonu càllaleem euh, daa am problème hmm? euh, mooy ci wàllu càllale moom wérul voilà léegi bon <laughs> parce que kii Yahya ibn Amr ibn Malik an-Nukri al-Basri moom da'if la la boroom Taqrib at-Tahdhib wax ne waxuma la dara sax inna Hammad ibn Zayd bin kaddabahu Hammad ibn Zayd dane waa ji kàcc kat international la <laughs> te lool <laughs> loolu garaaw la parce que imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi dana haddathana Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Abi Shawariba moom moo ko nettali di Muhammad ibn Abdil Malik ibn Abi Shawarib ibn Muhammad Abu Abdillah al-Qurashi al-Umawi al-Basri moom saduq la borom Taqrib at-Tahdhib wax rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Amr ibn Malik Yahya ibn Amr ibn Malik an-Nukri waa ji la voilà moom mooy problème bi al-Basri yi nga xam ne kon Yahya fi Hammad ibn Zayd dane waa ji narkat la ah, an abihi moom Yahya jële ko ci Amr di baayam Yahya ibn Amr mu jëla ko ci Amr ibn Malik an-Nukri al-Qaysi moom saduqun la lahu aw ahwa ku dëgg la am na ay def def la an Abil Jawzaa'i mu jël ko Abul Jawzaa di Aws ibn Abdillah ibn Khalid ar-Rib'i Abul Jawzaa al-Basri thiqatun bari woon lu mu doon irsaal rahmatullahi alayhi ibn Abbas moo ko jëla mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne mu ne dafa am benn waay <laughs> ci saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon dafa tukki léegi mu ñëw ba ci yoon bi war a def escale fenn mu jël ab tam-tam daal di koy def ci benn bërëb mooy ñëw rek comme li ngay tukkee fenn ñëw fenn gis waaw tànn ci bërëb yi ñëw tànn fi nga wàcc rek teg fa tànn fa teg fa sa camp Quechua bu doon tay wala yooyu waaye jaw dal def sa mbaar teg ngir voilà teg après pour passer fi la nuit quelque ci guddi gi après nga dem sa yoon waaye ñu ko tegee jël gis benn bërëb rek teg fa def fa escale mu yaakaar ne moom xelam masul woon nekk na lii bàmmeel la woon am na koñ suma sa suur ci mu digg noonu mu dégg benn waay boo xam ne mu ngi tari tabaraka alladi bi yadihi al mulk muy suuratu tabaraka ba ni ñu koy tëje léegi nag waa ji mu xëyee daal bi <laughs> ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko hii yonent bi alayhi salaatu man daal damaa samp sama tànt ci nekk ci xabru la woon man yaakaar moo woon ne xabru la man daal boo ma fa laa dégg leen waaye nekk nekk mooy koñ fa suuloon muy jàng suuratu tabaaraka ba ni mu koy xatmoo yeneen tubaab yi saa saa ne ko hiyal maani'a hiyal munjiya tunjihi min adaabil qabr ne saa boobu mooy liy fegalaate da koy mooy liy fegalaate lu ñaaw liy fegalaate ay al munjiya mooy ki nga xam ne da lay fekk ci ay problème mu sauver la ci moo lay sauver mooy mu sauver tunjihi dina ko sowe dina ko musal min adaabil qabri ci mbugalu bàmmeel kon loolu <laughs> loolu kon mooy saar bi euh, par exemple kon ndax yeneen saa saar bii moom wér na li ñu nekk nii nga xam ne moom la indi fii imaamu Tirmidhi ne xadiisun xasan mooy ne daa nekk xadiis boo xam ne euh, euh, saar la boo xam ne muy suuratul mulki ki koy jàng da koy ramm waaw day ramm boroom waaw léegi nag loolu Euh, di wane kon gëneelam ak lëkkaaleem ak suñu bunt bii di ñaaxaate ci yenn saar yoo xam ne kay aay yoo xam ne yu jagoo la kon saar bi yoneen saa salam xamal ci moom day day day day rammo waaw boroom mu def ko ci maa yi def ko ci présent continu ki nga xam ne da koy takkoo di ko jàng di màggal mbiram kooku bu génnee àddina saar bi da koy fegal li nga xam ne mooy mbëgalu bàmmeel waaye man na nekk ki nga xamante ne nii defoon na loo xamante ne nii comme waajee hadith Mawlana Ibn Abbas bi moom am na loo xamante ne nii mooy mbugal manoon na ko ci dal waaye saar bi doon jàng tax nag mu daal di koy tinu fa kanamu boromam daal di koy sóoy daal di koy rammu ci kanamu boromam moom ki nga xamante ne mooy yawmal qiyaam ak ci qabru allahu akbar waaw <laughs> ah. kon loolu am am solo la loolu mooy lëkkaaleem kon lu saar boobu mooy almunjiya mooy almaania day musal nit ki lu bàmmeel moo tax day ramb nit ki tamit yawmal qiyam kon saar boobu am na solo bari na di ko di ko baax na di ko bari xam nga euh, saar yi nga xam ne ñoo jeexe trente trente verset <coughs> ban ak ban la diina ak sajda suratu <laughs> sajda tamit trente verset la voilà léegi euh, bon léegi nag trente versets yooyu mu doon xam nga bu yeneen saa saa ne woon trente versets rek nit mën na ne ah waa ban la ci parce que kat suuratu sajda moom tamit trente versets la mais mu wax leeral ne taba wa hiya tabaraka alladhi badil mulk min al-qur'ani suuratun thalathuna aya shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka alladhi biyadihil mulk Allah mu ne mooy saar boobu di tabaraka bi nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxom al-mulk buur kon loolu daa nekk loo xam ne lu ama am solo la lu saar bi yam tabaraka a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim rahim tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziizul ghafuur alladi xalaqa sab'a samaawatin tibaaqan maa taraa fii xalqi rrahmaani min tafaawut farji'il basara hal taraa min futuur summa arji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basaru xaaasi'an wa huwa hasiir wa laqad zayyannaa samaa'a dunyaa bimasaabiiha wa ja'alnaahaa rujuuman lish-shayaatiin wa a'tadna lahum 'adhaba as-sa'ir wa lilladhina kafaru bi rabbihim 'adhabu jahannam wa bi'sa al-masir idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghaybi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha saalahum xasanatuha alam yatikum nadir bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna kon saar boobu am na solo léegi nag lii du am benn masala mu am benn masala boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax mais saar bi ñi nga xam ne dañ naan basmala bokkul ci alquran mooy bismillahi rahmaani rahim bokku ci <laughs> ah masala est-ce que ci faatiha ci la wala déet loolu masala la bu siiw waaw <laughs> am ñu ne ba la bokkul ci alquran ñu ne parce que saar bii nii jëlal ma suuratu taba tabaaraka nga xool dara la ci bokkul boo ko compter boo tegee basmala fee compter tabaaraka ba ni nga xamante ne nii mooy dernier laaya ba qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bimaa'in ma'iin ñu ne boo compter ba foofu ma ne loolu trente aaya la kon basmala bokku ci waaye loolu comme li mu siiwee ci mazhabu xanafiya yeeg maalikee yi ak ñu ëpp waaye euh, shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom euh, ci seen mazhab am na fa dañ ne mukk parce que aaya bu njëkk bi day booleeg bismillahi irrahmani irrahim boole ko ci mooy bismillahi irrahmani irrahim tabaraka alladi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir te boo leen waxee dañ lay wax liñ la tontu woon keroog liñ naan suuratu alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne la waaye yow suuratu alhamdulillah xam nañ ko mais suuratu alhamdulillahi rabbil alamin mukk ñu ne la waay ku la wax lool waay ak boo leen ne foofu day wane ne kon bismillah bokk ci parce que yoneen saa kon mooy loolu la tàmbalee ñu ne la mukk day wax rek saar bi nga xam ne mooy saar bi wax loolu kese tur la rek ci turu saar bi la waaye tekkiwul mukk ne ci la commencé kon loolu <laughs> masala boobu day ñëwaat fii al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah dañ ciy xam ne tamit bala ñu pare mooy jàngalekat bi daa war a yëwén gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam boroom xam-xam bi bu amee ay mbir ay ngëneel yoo xam ne xal na leen ko koo nëbb deytu ko ngir boppam naan bon yi moom du ma ko waxee <laughs> déedéet waaw dafa war a nekk koo xam ne ku yëwén la ci xam-xamam waaw bu xamee lu baax rek mu ñoddil ko taalibe yi xamal leen ko wan leen njariñ yi nga xam ne moo ci nekk comme ni nga xamante ne te ñoom ñëpp xam nañ ne alquran njariñam leer na waaye mu am yoo xamante ne nii yonent may saa saam da leen di wax yii moom préciser leen ci ay njariñ yoo xam ne yu leer la leen na rek bu ñu kenn yaakaar ne nag saar bi lool kese lay def waaw liñ ci wax yépp amul benn saar boo xam ne rirot ci xadiis yi kese lool kese lay def non loolu ëpp na loolu waaye mooy boroom xam-xam day tabe te xamee lu baax. bu mu ko nayee jaam yi bu mu ko nayee taalibe yi na leen ko xamal wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz hmm? ta'ala léegi ginnaaw lii mu tekki beneen beneen li nga xamante ne mooy beneen eh, eh, eh, hadith muy hadith mille mille dix <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gil saway laa wax ni nga naan nag fay fii mu ne yaakaaroona rek ni ñu ngi avancé bi jeexi kon mille dix-sept hmm? yàlla yone mu ne wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qaraa bi aayatayni min aaxiri suurati albaqarati fii laylatin kafataahu muttafaqun alayhi fii qiil kafataahu almakruuha tilka allayla wa qiil kafataahu an qiyaami allayl kon mu ñuy indil beneen eh, bii nag ay laaya lay wax ay laaya imaam daa dugal luy wax ci laaya après indiwaat saar waaw kon fii buntu bi dana woon baabu fil hakki an suwarin wa ayatin maxsuusa buntu bi wax di ñaaxaate ci ay saar ak ay aay yoo xam ne yu jagoo mu ne waan abi mas'ud mu ngi jële ci abu mas'ud al muy uqbat ibn amr ah eh, eh, bu ko jaawale ki njóge woon de uqbat amir du kii de waan Uqba ibn Amir mu ngi gisoon jotaay ba lañu génn mille quatorze déet du kii de kii Uqba ibn Amr la kii Uqba ibn Amir ibn Sa'laba waaw léegi mu ne kon waan Abi Mas'ud da dakkantalam moo Abu Mas'ud mu ne mu ngi jëlee ci Abu Mas'ud al-Badri fekke woon Badar lool bon loolu boroom xam-xam yi loolu la Imaamul Bukhari dëgg dëgëral ñenn ñi dañ ne non non fekkewuloon benn badar laa wax daa dëkkoon côté badar kese ñu koy ñu koy <laughs> ñu koy ñu koy askanale mais dara fii <laughs> waaw loolu dara fii fekkewuloon badar waaye li dëgër mooy li nga xam ne mooy daal imaamu euh, al al al al Bukhari wax insha allahu tabaraka wa taala ah mu ne kon ci Amir al-Badri an an-Nabi muy jële ci leen saa sa annahu qaala man qara'a képp ku jàng tey ni ci ñaari laaya min aaxiri suuratul baqara ca jeexitalu suuratul baqara kafataahu mooy ñaar yooyu moom doy nañ ko sëkk sëkk sëkk sëkk waaw kafataahu léegi dinañ ñëw mais attends yan saar la yan aaya la ah. Oh, waaw aaya bi amana rasul la tàmbalee. huit cent quatre deux cent quatre-vingt-cinq jeexe deux cent quatre-vingt-six saar ba mooy amana rasul ah mu ne lool dina ko fekk doy nañu ko waaw ku ko jàng ci guddi doy nañ la mu ne muttafaqun alayhi al imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo léegi nag mu des kii la nee nañu kafataahu lan lay tekki mais kafataahu doy nañ ko lan mu ne mooy imam an-nawawi mu ne am nañu ne kafataahu al makruha tilkal lay la mooy lépp loo xam ne lu muy ragal la lu ñaaw la lu ko mën a dal lu muy ragal la loo nga xamante ne mooy guddi googee dina ko fegal dina ko empêcher mu laal ko waqiila wax nañ am na ñeneen ñu ne kafataahu an qiyaamil layl dinañu ko doy mooy moom bu leen jàngee moo ku taxaw guddi ñoo yem day am yoolu ku taxaw guddi ku jaaw xamante ni daa nekk guddi doon euh, euh, la kon nag mu ngi noonu léegi kon laaj mu njëkk bi mooy waa hadis bii nii Euh, euh, ñoom ñaar dong ñoom ñooy ñi ko solo ñu ne la déedéet hadis bi al imaamu Ahmad ibn Muhammad seen sëriñ daal dina koy solo ci lu jiitu waaye nag kon al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaam al-Bukhari indi na ko ci kitaabu fadaa'il al-Qur'aan baabu fadli suurati al-Baqara mu ne haddasanaa mu ne Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala moom moo ko nettali léegi moom moo leen nettali qaala mu ne axbarana Shu'batu gis nañ ko sànq ci loolu muy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin an Sulaymana moo ko jëlee ci Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili li kan al-A'mash Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala an Ibrahim mu jëlee ko ci Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad an-Nakha'i Abu Imran rahmatullahi alayhi an Abdirrahman moo ko jëlee ci Abdirrahman di Abdirrahman ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i rahimahullah Abu Bakr al-Kufi rahmatullah ala al-jami' an Abi Mas'ud mu jëlu ko ci Abi Mas'ud Uqbata ibn Amr ibn Tha'laba ibn Amr ibn Tha'laba nga xamante ne Abu Mas'ud al-Ansari al-Khazraji al-Najjari al-Badri radiyallahu ta'ala anhu sahaba Yonent bi alayhi salaam an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qara'a bil aayatayni léegi Imam al-Bukhari mu ne taxaw mu taxaw tuuti mu ne haddathana Abu Nu'aym beneen càllale mu ne haddathana nettalañ Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahmatullah alayhi al-Kufi rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Sufyan mu ne ji ñu nettali mu ne Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq abu abdillah ath-Thawri al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Yazid gis nañ ko sànq an-Nakha'i Abu Bakr ibn Qays Abdirrahman ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala Abu Bakr an eh, Abi Mas'ud gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man qara'a bil-ayatayni min akhiri surati al-baqara min laylatin waaw min laylatin kafataa waaw min laylatin kafataahu loolu la ko ëndee mooy comme kaddu yi ñam fi kanta al imaamu muslim wa abul husayn mu ngi ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu fadli eh, al fatiha wa xawaatim hmm? ak li nga xamante ne mooy wa xawatimi suratul baqara mu ne wa haddathana mu ne wa haddathana tanatana ahmad ibn yunus muy Ahmad ibn Yunus Eh, rahmatullahi alayhi Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus moom la imam al kii doon wax ne mooy shaykhul islam mooy shaykhul shaykhul islam rahmatullahi alayhi muy Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Zuhayr mu ne ki ñu nett mooy Zuhayr ibn Sa'id ibn Muawiya Abu Khaythama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullah ta'ala qala mu ne haddathana Mansur mu ne nett nañu Mansur di Mansur ibn al-Mu'tamir Aamir ibn Abdillah ibn Rabi'a as-Sulami al-Kufi Abu Attab rahmatullahi alayhi Ibrahima moo ko jëlee gis nañ ko sànq ibn Yazid ibn Qays Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi rahmatullahi alayhi Abdurrahman ibn Yazid Abdurrahman ibn Yazid gis nañ ko sànq annahu qala laqitu Aba Mas'ud inda al-bayt mu ne damaa dajeek Abu Mas'ud inda al-bayt ca néeg ba waaw loolu nag buñ la nee indal bayti nag loolu moom bayti buñ ko kii bu ñu ko joyelee mooy euh, kaaba gaa tax ñuy wax <laughs> faqultu ma ne ko hadithun balagani anka min al aaya fii l tey fi fii al baqara nee na ma ne ko mais man de daa am hadith boo xam ne daf maa jotale daf ma ko dama ko dégg ne yow ci yow la jógee di wax ñaari laaya yi nga xam ne ñoo nekk ci suratul baqara la vache saar bi gën a gudd ci alquran fa qaala Abu Mas'ud ne ko naam waaw waaw qaala Rasulullah hadis ba maa ko dégg yonent bi alayhi salaam nee na al ayataani min aaxiri suurati al-baqarati man qara'ahaa fii laylatin kafataa mu ne yonent saa salaam nee na ñaari laaya yooyu nekk ci jeexitu suuratul baqara man qara'ahumaa képp ku leen jàng fii laylatin ci guddu ci guddi kafataahu waaw kooku daal dinañ koy doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk al imaam al al al euh, kon lii day wane lan gëneel yi am ci quand <laughs> même bii kon ñaari laaya yi yii mooy ayatin maxsuusa léegi imaam an-Nawawi xam nga ci euh, fii nii euh, Riyad bi gis nga lim wax kafataahu al-makruh tilka layla fegal nañ ko lépp lu muy bañ ci guddi googu waaye kafataahu an qiyaamil layl fegal nañ ko taxaw guddi léegi léegi mu ne kanta ci al mu ne qiila maanaam kafataaw min qiyaamil layl wa qiila min ash-shaytaan wa qiila min al-aafaat wa yahtamilu min al-jamii' mu ne am na ñoom dañ ne dañ ko dañ dina ko doy dañ day ni taxawul na guddi waaw loolu la ñaan kafataaw wa qiila am na ñu ne nooy da koy fegal min ash-shaytaan ci lépp loo xam ne aafa la mbir la moo xam ne luy luy mettital ak tamit lu baaxul ci nit ki ay catastrophe mu ne loolu nag day lépp da koy yenu kon gis nañ loolu kanta kon hadis bi eh, day wane kon ngëneel gi nga xam ne ñaari laaya yooyu moom la am léegi premièrement ñaari laaya yooyu wax nañ la ko mooy fi yene suñu borom di wax ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi fa qaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka al-masiir laa yukallifu allahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa alayhaa maa iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin aaya yooyu la yeneen saa salaam ne ñaar yooyu ku ko jàng doy na la ci guddi doy na la doy nañ la voilà <laughs> kon mu ngi noonu de allahu akbar hmm? kon loolu ah, allah allah <laughs> léegi euh, léegi kon loolu day wane lan lëkkaale bunt bi kon gëneel yi nga xam ne moom la ñaari laa yooyu am ba tax kon guddi gu nekk jullit bi na ciy góorgóorlu waay waaw day góorgóorlu la wax ci ñaari laa yooyee waaw ah kon nag mu ngi noonu ah lu am am solo léegi nag mu des kafataahu kon wax nañ la li ci Imaamu Nawawi wax. wala ñenn ñi imaam al-Hafiz Hajar mu ne ay ajza'ata anhu min qiyaam al-layl bil mooy doy nañ ko ci taxaw guddi di taxaw di jàng al-Qur'an ah ñi ne ajza'ahu anhu an qira'ati al-Qur'an mutlaqan sawa'an kana dakhila as-salaam kharijahuma aw kharijaha am ñeneen ñu ne mooy doy na ko sëkk waaw ci jàng al-Qur'an bi ci lu ñu doyal moo xam ci biir julli lay nekk wala ci biti julli waaw waaw mu ne waqiila am na ñu ne maanaahu ajza'ataahu fii maa yata'allaqu bil li ma ishtamalataa alayhi min al iimaani wal a'maali ijmaalaa mu ne am na ñeneen ñu ne doy na ko sëkk ci ku loo xam ne day taqaloog day lëkkaloog ak li ngay pas gëm yàlla ndax li nga xam ne moom lañu làmboo ñaari laa ci ngëm yàlla ak jëf yi nga xam ne moom lañu ñu woyu jëf ngir suñu borom ci lu ñu joyal waaw mu ne waqiila ma am na ñeneen ñu ne maanaa kafataahu kulla suu' waaw daal dinañ koy fegal lépp lu ñaaw waqiila kafataahu comme imaamu Nawawi shar ash-shaytaan fegal nañ ko li nga xamante da koy leen di fegal mbonuk saytaane waqiila dafa'ata anhu shar al-insi wal ginn am ñu ne mooy dañ ko ñaari laayo dañuy fegal aji jàng ko di takkook moom guddi gu nekk wala guddi gam ko jàng mooy li nga xam ne mooy mbonuk jinne yi mbon ngi tukkee ji jinne yi nit ñi ak jinne yi waaw am ñu ne waqiila maana tafataahu maa xasala lahu bi sababi bi min as-sawaabi an talabi shay'in aaxar mu ne li mu ci jàng yool ba ca am doyal manal na ci moom sëkk ñu koy koy laaj <laughs> hein di ko di ko sàkku di ko di di ko di ko demander dara ëllëg naan ko hé yow yow kaay fii li yun nangama nanga waaw <laughs> waaw mu ne mu ne wa annahuma ikhtassata bi dhalika lima tadammanataha lima tadammanatahu min as-sanaa'i ala as-sahaaba bi jamiil inqiyaadihim ila allah wa ibtihaalihim wa rujuu'ihim ilayhi mu ne nag mel na ni dañoo làmboo ci li nga xamante ne moom la làmbaloo moom la làmboo moom lañu ñu jagoo ñoom ñaar ndax li ñu làmboo ci tagg saxaaba yi ci li nga xam ne mooy seen jëfu wombatu ngir seen boroom waaye nekk ñoo xam dañuy dellu ci seen boroom ñoom ñépp waaw wa ma hasala lahum min al ijaaba ak li nga xam ne moom la moom moom moom moom lañ amee ci lijaaba ci nangu ah, ci lépp xam ne ilaa matlubi moom la ñuy sàkku ci seen borom allahu akbar kon nag mu ngi noonu le eh, eh, mu ngi noonu waaw allahu taala a'lam Euh, léegi loolu lu am solo la kon nag yal na borom bi tabaaraka wa taala may ñu ñu su jot ci laaye yii ni te di ci góorgóorlu amana rasulu euh, bima unzila ilayhi min rabbih amana gëm na ar rasulu yonent bi alayhi salatu bi ma li nga xam ne unzila ñu wàcce ilayhi ci moom min rabbihi du ke ci boromam wal mu'minuuna naka noonu way gëm yàlla yi te ñu ci jiitu ñooy sahaaba yi radiyallahu anhum kullun kettu kenn ci ñoom amana gëm na billahi ci yàlla malaa'ikatihi ak malaakaam yi wa kutubihi gëm na téeréemi wa rusulihi ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam la nufarriqu duñu càqale na ahadin diggante kenn min rusuli ñëw naan di teqale diggante yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yu yàlla yi duñu ko def wa qaalu te ñoom sahaaba yoo yële way ngëm yàlla yoo yee nekk ci seen gannaaw dañu naan sami'na ñun de dégg nañu waataana te topp nañu gufraanaka borom bi ñu ngi dagaan seen jéggal nga daal di ñuy muur muuraayum jéggal rabbana yi suñu borom wa ilayka tëj yow almasiru yow donguloy delluwaay ba laa yukallifu llahu nafsan borom bi de du gàll benn bakkan illaa wusaha lu du la nga xamante ne nii moom la ko may mu capable man koo def la yaatu ci moom lahaa dina ko ñeel moom bakkan boobe maa kasabat la nga xam ne moo ko fàggu ci yiw waalayha te ci kawam lay këpp mag tasabat li nga xamante ne nii moo ko fàggu ci li nga xamante ne nii safaan la rabbana i suñu borom la tuaxidna hal na bu ñu jàppe inna siina bu ñu fàtte lañu fàtte def lu noonu wala bàyyiloo ñu digal mu mu tax nga jàppe ñu ko waxtaana wala sax ñu juum def a fot def ay bàkkaar ñu ko jéggal rabbana yi suñu borom wala tahmil alayna yal na bu ñu yen isran yéen bu diis kamaa ni nga xamante ni xamaltahu nga ko yenoon ala alladina min qablina ci ñi nga xamante ne nii nga ko yenoon ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon rabbana hee suñu borom wala tuhammilna ma la taqata lana bi yàlla na bu ñu yen yoo xam ne attanuñu ko fu anna yàlla na nga xamante ne nii borom bi tabaraka wa taala yàlla na ñu jëllale suñuy mbir waafir lana nga daal di ñuy jéggal warhamna te nga ñu yërëm anta mawlana yow yaay suñu kilifa yow yaay suñu borom te yaay suñu kilifa fansurna yàlla na ñu dimbali alal qawmil kaafiriin ci li ñi nga xamante ne ni ñooy yéefiri yi fu ñu dajeek ñoom yàlla nag ñuy dimbali seen kaw kon laay ngaa ngoog am na ci suuratu nettali Israayil yoo xam ne dañu ne mooy laaye yoo xamante ni nii dañu ne laaye yi eh, yonent may saa saam ci asamaan si lañ ko ko jox woon suñu boroom te bu ci nekk da doon wax ne bu ñu waxee lool mu ne amiin nangu na loolee allahu akbar kon gëneelu laaye yooyu am na solo al imaamul haafizu Nawawi